baabu sëx wi bunt boobu nag lañuy ñuy war a ñëw continuer ci ak yéen moom lay wax ci nii di buntab jamaj jamaj nag ñetti xaaj la waaye man ngaa wax ne ñetti xaaj yi ñaari xaaj moo leen jur képp kuy julli buñ ne dangaa jamaj ñaara mën a am benn nga dugal ci biir julli gi lu ca bokkut wala nga génnee ci biir julli gi lu ca bokk lii de mooy jamaj su fekkee dang caa dugal lu ca bokkut mbaa nga génne ci lu ca bokk loola mi ngi séddaniku ki ñetti xaaj benn nga génne ci lu ca bokk loo xam ne farata la su boobaa fuqahaa yépp dëppoon nañ ne sujjóot mënalu ko dara su boobaa fokk nga indi loola nga bàyyi moo xam farata ja fatiha moo xam farata ja ab rukkoo la moo xam farataja ab sujjóot la ak demeet yu mel ni moom wala nga bàyyi lu ca bokk lu mel ni ngëneel demee ni xunóot wala demee ni fàtte benn allahu akbar ak benn rabbana wala kalhamdu yu mel noona su boobaa loola tamit dañ na la wax na si julli la bokk waaye comme dangaa jamaj ba bàyyi ko jéggal nañ la ko matta sujootal yow nag boo réeree baxi xunóot tax nga di ko sujootal xabla salaam wala baxi benn kabaar tax nga sujootal ko xabla salaam wala baxi rabbana wala kalahamdu benn tax nga ko xabla salaam su boobaa da ngay jàpp ñee sa julli gi yàqu na ndax loola matta sujootal kon nag lañ cay déggee kon benn ci des léegi-léegi nga génnee lu ca bokk loo xam ne sunna la ci julli gi lu mel ni saar way tegu ca gannaaw faati xaja wala demee nii sami allahu liman hamida ja wala demee nii maanaam am ñaari rakka war a toog taaya nga fàtte ko jug taxaw ba teqali teqalikook suuf nga door di ko fàttaliku continuer wala nga nga toog ta fekk yow taayahuloo ci boppam yu mel noona soo ko baxee ci julli dañ lay wax ne la su jootal ko xabla salaam xabla salaam nag mooy avant ngay sëlmal boo jullee ba julli gi jeex avant ngay sëlmal ci ngay root su joot toog su jootaat muy ñaar nga toog nag door a door a kon nag li ñuy wàññi ci julli daal ñett la mën a am benn nga wàññi farata walla nga wàññi ngëneel walla nga wàññi maanaam maanaam sunna soo wàññee farata fuqaaw yëpp dëppoon nañ ne su jul mën mën lu ko dara fokk nga indi ko niñ koy indee boo toppee téere bi dana la ko wax naka noonu su fekkee ngëneel nga bàyyi kook matta su jootal jéggal nañ la ko su fekkee ne nag léegi kon benn rek moo taxaw ci li ñu war a sujootal mooy maanaam lu ñuy tuddee sunna sunna nag jàngoon nga sunnaay julli waxoon nañ la ko ci téere bi su boobaa nag da ngay delluwaat nga seeti sunnaay julli yañ waxoon ñaata la nga xam ne yii boo ci baxee ci ngay ci lay sujoot door di war waxoon la tamit farataay julli ñaata la dellul nga seeti farataay julli ya nga xam ne benn boo ci baxi fokk rek dafa am noo koy war a indee waaye sujoot moom du ca mën dara soo ca bàyyee ko nga dem seeti ngëneelal julli ca buntab julli nañ ko waxee woon ci Laxdari bi nga xam ne ay yii kon benn bu ma ci bàyyi daal moom jéggal nañ ma ko matut ma di ko sujjootal sujjoot boobu nag ñiy def muy sujjootu jamac kooku sunna la moo xam sujjoot ba xabla salaam muy avant sëlmal la moo xam sujjoot ba ba'da salaam la moo muy maanaam après sëlmal ku mu ci ñaari sujjoot yooyu maanaam sujjóot ga kooku maanaam sunna la moo tax ñi koy wax ne sunna la ñu ngi koy sukkandiku ci xadis bi yonentu yàlla muhammad wax sallallahu alayhi wa sallam ne li kulli sahwin sajadataani ne bi maanaa bépp jamaj la koy jàng bi maanaa mooy ñaari sujjóot moo xam jamaj ba yokk la lu ca bokkut wala jamaj ba wàññi lu ca bokk la wala jamaj ba dangaa boole génnee lu ca bokk ak dugal lu ca bokkut su boobaa tamit bu mu ci rek maanaam ñaari sujjóot moo koy jagal jamaj nag tamit liy xamle ne sujjóotal ko sunna la yonent bi da ko def ci dundam yonent bi ci dundam ay jamaj arrivé na ko ci julli xam naa yee ca hëpp yëpp nag daanaka jàngal xeet wi rek ngir bëgg bu ëllëgee bu leen dalee ñi xam niñ koy defaree waaye su ko defutoon li ko doon bu ëllëgee ku jamaj doo xamati ñoo koy jangee boo demee jamaj na ci jullik tusubaar ñii ne tàkkusaan dafa am ñaari rakkaa rek sëlmal fekk ca biir mbooloo ma Abubakar ma nga ca woon bi mu sëlmalee rek jug toog fële jël ñaari baaraamam yi maanaam dugalante leen fekk na ca mbooloo ma ku ñuy wax zul yadayni maanaam araab yi dañuy dàkkantal nit moom loxoom ya dafa guddoon moo tax ñu ko daan waxee zul yadayni mu ñëw taxaw ne ko yow yu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dangaa fàtteem dañoo wàññi julli yenantu bi ne ko ñaar ya benn xamut ci fàttewuma wàññiwuñu julli mu ne ko yow de sa julleeg tusubaar ak tey gii mbaa tàkkusaan jii ñaari rakkaay ci nga sëlmal mu laaj leen ne leen waaw ni dul yedee ni wax ndax noonu la demee ñu ne ko waaw yenantu bi jug kàbbaaraat indi ñaari rakkaay ya des bi mu sëlmalee ba julli nga jeex mu sujjóot lu ngi tuddee baxda salaam mooy bi mu sëlmalee dafa root sujjóot su daal di sujjóotaat toog taayaxaat dóor a sëlmal ndax dafa yokk yokk na sëlmal booba doxoon ci te ca ñaari rakkaa ya te ku ne xam na ne ñaari rakkaa kenn waru faa sëlmal kon nag loolu ñëpp war kaa jàngee ne ku sa julli jeex nga dem sëlmalal ko ñu xamal la ne la julli ga des na su boobaa jugal nga kabaar indi li des waaye nag boo demee ba julli ga jeex ba nga sëlmalal ko sujootal ñaari sëlmal ñaari sujoot su ko defee maanaam jangee ko e, maanaam yokk googu gaar la te mooy sëlmal bi dox ci diggante bi waaye su fekkee na diggante ba yàgg na dangaa sëlmal ci julli toog lu yàgg nga door a yëg ne julli gi kat desoon na benn rakka mbaa ñaar sa xel door di ko daj mbaa ñu xamal la ko kooku moom yàqu na yàgg gaa tax su boobaa moom da ngay dem ñi liqamalaat la nga commencé waat julli ca kabaarul xarmal yi boole koog yéene continuer fekk ba julli gay jeexee mais bu yàggut la ñuy wax ne mën ngaa ju nga jangee ko rek kabaar kon loolu dal na yonentu bi sallallahu alayhi ñaareel bi julleeg timis julli na ko te ku ne xam na ne julleeg timis dañ koy biral di ko jàng ca kaw moom mu def jamaj jàng ko nànk ñi xamal ko ko bu ko defee léegi nag mu door a yëkkati jàng ya ca la place ba laaj moo waral ba léegi képp ku julli julleeg timis maanaam da ngaa war a yëkkati jàng ca kaw muy fatiha ku saar su fekkee fàtte nga ko ba xas rukkoo di door di daj ne man kat jànguma woon eh, timis gi ca kaw te na naa ah passé na mënutoo ko dabaatalati waaye demal bu julli gi jeexee ñi xam ne da ngaa wàññi su ko defee nga sujjoot xabla salaam mooy avant ngay sëlmal ngay ngay sujjoot ñaari yoon ndax wàññi nga su ko defee nag su fekkee da ngaa commencé rek am benn aaya ñaari aaya ci fatiha ñi xamal la ko nee daal di ne da ngaa war a biral sabbal la continuer nga biral rek su boobaa li nga commencé njëkkoon a jàng jërul nga di ko arriéraat ñetti laaya yooyu wala ñaar ya te nga yeelu woon ko ta ñu waroon ko biral jéggal nañ la ko continuer fi nga xemoon rek nga su ko defee yëkkati ca kaw su boobaa bu julli nga jeexee dara du ca naka noonu tamit gaar na ko moom yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama julli ñeenti rakkaa mu xam ñaari rakkaa war a toog taaya fàtte ko jug taxaw moo waral ba léegi képp kuy julleeti am ñaari rakkaa war a toog taaya nga fàtte ko jug te bi nga koy fàttalikoo sa loxo yi teqalikoo na ak suuf continuel bul toogati demal bu julli nga jeexee nga sujjóot xabla salaam mooy avant seulement xam ne wàññi nga mooy wàññi nga toogaay booba ak taaya ba waaye nag waroo dem ba sa loxo yi teqalikook suuf nga dem ba taaw jàllale bi ko di toogaat koo gis mu def ko rek maanaam benn mu fàtte wala bi maanaam euh, aliwaam ñàkk sori comme yow xas nga teqalikook suuf rek continuel jarut ngay toogaat continuel nga dem indi li des ka julli ga bu julli ga jeexee nag ba nga euh, euh, avant ngay sëlmal nga su sujjóot li ngay tuddee qabla salaam. dal na ko tamit julleeg ñeenti rakkaa moom mu juum julli ko juróomi rakkaa ba mu ko defee ñi sàbbal ko su ko defee léegi nag mu sujjóot ba'da salaam xam ne dafa yokk su ko defee kon nag yokk na lu ca bokkut muy ab kon nag yii daal ay jamaj la yoo xam ne gaar na yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci dundam mu def ko rek maanaam ngir jàngal xeet wi kon nag jamaja ngoog ak xàtteem ak la ca war léegi nag nuñ koy defee lay bëgg a jàngale si nii moo tax mu ne wa sujoodu sahwi sujootu jamaj fi salaati ci julli sunnatun sunna la jamaj ba pare di ko sujootal moo xam xabla nga sujoot moo xam baxda nga sujoot sujootal googa sunna la moo tax yonentu bi ne li kulli sahwin sa geddataani léegi nag nuñ koy defee mu ne fali nuqsaani aji nekk la ñeexal wàññi sa geddataani ñaari sujoot yoo xam ne yaa ngi koy def xabla salaami njëkk sëlbal kañ nga koy def nuñ koy defee mu ne baax ba'da tamaami ni gannaaw mat ak ñaari taaya ya te mooy taayaab digg ba bu jeexee nga indi la des ca julli ga jàllale bi ku taayaxaat ba taaya ba jeex foofa nag yasiidu lay dolli ba'duhuma seen gannaaw tashahudan ab taaya aaxara beneen muy kon boo ko seetee julli nga xam na ñetti taaya bi nga xamee ñaari rakka taaya nga dem nga ba julli gi jeex nga taayaxaat waaye nag bi nga taayaxaatee ba taaya ja jeex taxul nga sëlmal de ba taaya ba jeexee rek dangaa root foofa nga sujjoot toog sujjootaat xam nga kon ñaari sujjoot am na nga door a toog nag bi nga tooyee nag nga taayaxaat door a moo tax mu ne ba'da tamaami tashahudayni gannaaw mat ak ñaari taaya ya yazidu day dolli ba'dahuma seen gannaaw ñoom ñaar tashahudan ab taaya axere beneen kon nag lii mooy xàtteeb képp ku wàññi ci julli li nga wàññi nekk sunna lu mel ni saar gannaaw fatiha lu mel ni toog bi nga war a toog bi nga xamee ñaari rakkaa yow nga fàtte ko ba jug taxaw wala lu mel ni toog nga waaye taayahuloo wala lu mel ni baxi nga ñetti kabaar ci kabaar yi nga xam ne mooy kabaar yi rukkoo yaag siggi yaag yu mel noona baxi nga ci lu man ñett wala lu mel ni sami allahu liman hamida nga baxi ko yii bu la arrivé ci sa julli maanaam continuel boo demee ba julli nga jeex ba nga taaya ba dara desut lu dul sëlma rekk des ya nga root su joot toog su jootaat toog su ko defee nag taayaxaat door a wax asalaamualeykum julli nga door a wér noonu lañ koy jage kon nag wàññee ngoog ñu ne ko buy dolli nag mu ne wa ziyaadatu dolli sa gedetaani ñaari sujoot lay doon moom waaye baax baada salaami gannaaw sëlmal lay doon moo waral yeta sahadu day taaya baadahuma gannaaw ñaari taaya ya wa yusallimu mu sëlmal taslimatan ak sëlmal uxra beneen kon su fekkee dangaa dolli ci julli mooy dolli ke lu ca bokkut julli ba ci kanam nga ne mane ku ne xam na ne mane bokkut ci julli wala di julli ba ci kanam ñi xoola nga juum fàtte ko huyu xam nga loolu bokkut ci julli wala sax yow dangaa yokk lu bokk ci julli ga ku ne xam na ne sujjóot ci julli la bokk waaye nag ñaari yoon lañ la wax nga sujjóot yow nga juum dem sujjóot ñetti yoon ku ne xam na ne rukkoo ci rakkaxa bu ne benn yoon la ca yow nga juum rukkoo ñaari yoon ku ne xam na ne fatiha wenn yoon lañ ko war a jàng ci rakka bu ne yow nga juum jàng ko ñaari yoon su boobaa yii yokku nga waaye la nga yokku ca xeetu julli ga la bokk léeg-léeg mu nekk lu ca bokk ci wax wala mu bokku ca ca jëf yow nga yokk ko ca yii bu la arrivé dema la dema dem ba julli ga jeex ba ko defee bu julli ga jeexee nga ne asalaamu aleykum waaye boo ko waxee bu mu tax nga teqali koog barab ba de booy wax asalaamu aleykum rek rootal nga sujjoot toog sujootaat bi nga sujootaatee muy ñaari sujoot nag nga door a toog nag taayaxaat nag ba taaya ga jeex nga door a wax nga nga waxaat maanaam asalaamualeykum kon kooku mooy baada salaam baada salaam moom da nga wax asalaamualeykum ñaari yoon mooy ba taaya ba julli ga jeexee da wax asalaamualeykum door a root sujoot sujoot ya ba mu jeex nga toogaat taayaxaat waxaat asalaamualeykum su fekkoon ne nag tey wàññi la nga xam ne xabla salaam la moom benn yoon rek la ñuy wax asalaamualeykum kon nag mi ngi kon dollee nga ko moo tax mu ne wa ziyaadatu dolli sajadataani ñaari sujjóot la ba'da salaami gannaaw sëlmal lay doon da ngay sëlmal ba pare door indi ñaari sujjóot ya moo waral mu ne gannaaw bi nga sëlmalee yëtu sahadu day taaya ba'dahuma seen gannaaw ñoom ñaar woyu salima mu sëlmal taslimatan ab sëlmal uxra beneen kon nag ñaara ngoog képp ku wàññi ci julli li nga wàññi nekk di sunna su boobaa avant ngay sëlmal nga koy sujjóotal ñaari sujjóot taayaxaat door a salmal képp kuy julli yokk ci julli lu ca bokkut wala nga yokk ca lu ca bokk su boobaa maanaam moom dangay ngay sëlmal ba pare da ngay julli ba julli gi jeex ba nga ne asalaamualeykum ba pare door a root nag sujjóot sujjóotaat muy ñaari sujjóot su ko defee nag taaya door a sëlmal mu des nag benn ndax léeg-léeg kon ab benn moo la léeg-léeg nga boole yokk lu ca bokk ak bi maanaa gé maanaam wàññi lu ca bokkut benn nga wàññi lu ca bokk ànd ak yokk lu ca bokkut yii nag moo ca des kon boobaa nuñ koy war a defee moo tax mu ne waman naqasa ku wàññi wasaada mu dolli kooka ba tey sa gëdd na sujjóot xabla salaam xabla salaam ñetteelu ñetteelu sujjóot amul xabla salaam rek am ak baax de salaam moo waral tey bu fekkoon ne lu ñuy teg ci xel la fiq xam ne du lu ñuy jàng buñ ne ak ku wàññi ci julli de xabla salaam la muy avant seulement ku yokk ci julli de su boobaa maanaam après sëlmal ngay sujjóot muy ba'da salaam su boobaa xel dana laaj ne waaw nag koo xam ne ngaa boole yokk ak wàññi nag moom ban sujjóot la mu ne la ñetti sujjóot xamut ba tey su boobaa da ngay def rek xable salaam muy avant sëlmal ndax léeg-léeg nit ki julli yokku ca lu ca bokkut jàllar bi ko tamit wàññi ca lu ca bokk loolu misaal ma mu mais mooy mel ni tey ku ne xam na ne ku jàng faatiha ba mu jeex ci rakkaa bu njëkk wala bu ñaareel war nga caa tegaw saar yow nag boo fàtte woon saar woo ba xasuru ko wàññi nga ku ne xam na ne julleeg timis ñetti rakka soo juumoon tey nag def ko ñeenti rakka yokku nga kon nag yow bu la loolu arrivé nga wàññi saar ci rakka bu njëkk wala nga wàññi ko ci rakka xam ñaareel jàllar bi ku yokk ab rukkoo ci ab rakka wala ab sujoot wala nga yokk sax ab rakka su boobaa kon boole nga yokk ak wàññi parce que wàññi nga saar waaye yow yokk nga tamit beneen rakka wala nga yokk beneen ponk lii nag bu la arrivé dañuy wax ne bul konteeti dolli ga waaye konteel wàññi ga moo waral ñu ne la su boobaa sujjóotal xabla salaam bu fekkoon nag tey ku koy teg ci xel la te du njàng day wax ne ah comme kay dangaa boole yokk ak wàññi dangaa war a boole ñaar yëpp sujjóotal leen comme ku ku ku wàññi xabla la ku yokk baada la ku boole yokk ak wàññi kon kay dangaa war a boole xabla ak ak ak ak baada mu ne la déeréet su boobaa notalal rek xabla ji wàññi ga ca yokku ga mooy nga sujootal ko xabla eh, bañ sujoot maanaam baada kon loolu mooy atte moo tax mu ne wa man naqasa ku wàññi wasaada mu dolli sagada na sujoot xabla salaami njëkk sëlmal loolu rek la koy sujootal ba ko defee julli ga wér kon nag atte yaa ngóog benn bu ci nekk wax na la nuñ koy defee léegi nag mu des nag léegi léeg day dal nit dangaa waroon a sujjóot xabla te mooy avant sëlmal ndax dangaa wàññi moo xam li nga wàññi saar la moo xam taaya ba ca digg ba nga wàññi wala toogaay ba nga wàññi yow nag nga fàtte ko far sëlmal mu ne ba tey garaawagut mën nga ko maanaam baxda mën nga koo remplacer baxda foofa comme yàggut moo tax mu ne wa man nasiyee ku fàtte sujjóot a sujjóot al xable bay ko ñu xabla xataa sàllama ba mu sëlmal mu door di ko fàttaliku te moom ñu ngi ko war a def avant sëlmal yàquwul ba tey de sajada na ko sujootal na ko sujootal maanaam gannaaw ba mu sëlmalee ba'da huutu fa qabla in kaana dem nekk na xariban ci lu jege waaye bu yàggee nag julli ga day yàqu bu fekkee bi nga koy fàttaliku yàgg na lool ba nga teqalikoog barab ba dëddu fa penku yàlla mbaa nga lekk fa mbaa nga nekk fa wax fa ba diggante ba yàgg su boobaa julli ga yàqu na fokk rek nga nga julli xaat moo tax mu ne intaala intaala su fekkee dafa yàgg aw xaraja ba mu génn aw bi maanaam xattaa mi ne masjid si jàkka ja la yàqu na sujjóotu sujjóot ba te kon nag bu sujjóot ba yàqoo wa tabtulu day yàqu salaatu julli ga maa waxand ak sujjóot ba in kaana ndem nekk na moom ala salaasi suna nin ci baxilu man ñetti suna aw ak kasara mbaa lu gën a bëri ñetti suna min saalika ci loolu su fekkee ne li la taxoon nga waroon a sujjóotal qabla dangaa bàyyi woon ñetti suna ni ki bàyyi nga ñetti kabaar yee kàbbaari dem rukkooxi la wala kàbbaari dem sujjóoti la wala kàbbaari baxee ko ca sujjóot wala baxi nga ca lu man ñett wala sax nga baxi bi maanaa lu mel ni saar xam nga saar boo ko seetee maanaam ñetti sunna la ndax saar taxaw gi ngay taxaw ngir jàng ko sunna la bu dee dañ koo war a biral wala ñu war koo yeelu sunna la naka noonu tamit maanaam jëmmi jàng ga tamit sunna la su ko defee nag léegi jàng ga sunna la war a biral ga wala yeelu ga sunna la taxawaay ba tamit di sunna kon nag su fekkee tey da ngaa bàyyi lu mel noonu wala nga bàyyi taaya bi nekk ci digg bi nga xam ne benn sunna bu foor la yooyu bu la arrivé nga waroon koo sujootal xabla salaam nga fàtte ko ba ne asalaamu aleykum te qabla mooy avant sëlmal yow nga fàtte ko te sëlmal sa xel di ko door lañ waaye yàggagut gaawal rek nga root sujoot foofa yàqut ko su ko defee baax da muy après sëlmal moo fay huutu foofa xabla muy avant sëlmal su fekkee ne nag yow bi nga koy fàttalikoo teqalikoo nga ak jàkk ja def nga fa lu wuuteeg maanaam liy taxawal julli baax mooy demee ni wax nga fa lekk nga fa naan nga fa du nga fa xibla génn nga jàkka ja mbaa teqalikoo nga ak place nga doon jullee su boobaa sujjóot ba yàqu na dootu ko mën a remplacer te su bu sujjóot ba yàqoo julli ga da yàqu xaali ànd ak moom kon yow lii sa àtte mooy nga dem maanaam mu euh, nga dem julli jihaat kon nag àtte baa ngoog moo tax mu ne wa man nasiya ku fàtte sujooda al alxable bay ko jox xabla xatta sallama ba mu sëlmal sagana na ko sujootal su ko defee baax da huutu fa xabla in kaana bu nekkee xariban ci lu jege ñu ne ko bu yàggee nag mu ne ko in taala su fekkee dafa yàgg aw xaraja ba mu génn minal masjidi sa jàkka ja batala yàqu na sujoodu sujoot ba wa tabtulu day yàqu salaatu julli ga maahu ànd ak sujjóot ba in kaana ndem nekk na ala salaasi sunna liñ ci baxi lu man ñetti sunna waaye nga déggee ne su fekkee dafa baxi benn sunna bu xoyaf rek lu mel ni benn kabaar wala benn rabbana wala kalhamdu yooyu kooku jéggal nañ ko ko maanaam bu ko sujjóotalu tamit yàqu dara rek julli ga aw akthara mbaa lu gën a bëri ñetti sunna lu mel ni baxi lu man ñeenti sunna mbaa juróom su boobaa tamit bi maanaa da koo war a sujjóotal soo ko sujjóotala tut ba teqali ba yàgg julli ga yàqu na moo tax mu ne wa ilaa su fekkee yàggut falaa tabtulu du yàqu julli ga su boobaa rek mën na ko sujjóotal foofa rek yàqu dara ki julli ga ba ja tegu nag mu ne waman nasiya ku fàtte sujjóota sujjóot al baadiya bay ko jug baada sajadahoo na ko sujjóotal walaw baada walaw baada aamin donte gannaaw xat la waaye dafa bëgg ne wu baada xiinin donte gannaaw diira lu mu yàgg-yàgg yow kat danga doon julli yokku ci julli ga lu ca bokkut mbaa nga yokku ca lu ca bokk rukkoo benn yoon nga juum rukkoo ñaari yoon faate faatiha ñi war koo jàng ñaar benn yoon nga juum jàng ko ñaari yoon sujjóot ñaari yoon nga juum sujjóot ñetti yoon wala rakka julli gi nekk ñaari rakka nga juum def ko ñetti rakka wala julli gi nekk ñetti rakka comme timis nga juum dem julli ko ñeenti rakka wala julli gi nekk ñeenti rakka comme tusubaar ak takkusaan ak gexe nga juum julli ko juróomi rakka léegi nag nga toog lu yàgg bi nga demee ba sëlmal sa xel daj ko fekk yàgg na foo ko fàttalikoo te fekk yaa ngeen jàpp rek demal nga jublu penku su ko defee su jootal ko ndax moom toroxal saytaane rek la xataa boo ko bàyyee woon su jootaloo ko tamit yàqu dara si julli ga moo tax su jootu baax da moo gën a xoyaf su jootab xabla ndax su jootab baax da moom lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg foo ko ko fukki xat la ñaar fukki xat la su boobaa mën ngaa dem nga su jootal ko comme yaa ngeen jàpp léegi nag buy xabla moom moom mënul yàgg ndax moom dañu bëgg avant ngay sëlmal ca julli nga ko war a sujootal soo ko fàttee ba sujoo ba ba sëlmal ba tey bay nañ la nga sujootal ko foofa soo ko fàttee nag ba xas teqalikoo place ba wala teqalikoo place ba bay def nga fa luy dàqoxanteeg wér ak julli lu mel ni wax nga fa waxi àdduna jàllar bi ko dëddu fa penku mbaa nga lekk fa mbaa nga naan faak yi ca aju su boobaa sujoot ba yàqu na comme sujoot ba yàqu na nag day yàqaale julli ga fokk dangay dem julli moo waral baada di après sëlmal moo gën a xoyaf moom moom foo ko war a defee loo ko fàtte lu mu yàgg-yàgg rek mën ngaa dem bi maanaa nga dem si gotali ko waaye fuqaha yi nee nañ bu la dabee nag ci jumaa lu mel ni tey ku doon dem ci julli jumaa di julli ji fekkee benn rakka ab jumaa ja parce que boo fekkee boo xamul benn rakka yow kuy ñëw ci jumaa fekk bi ngay ñëw imaam rukkoo na deuxième rakka ba ba siggi ngay door di ñëw wala yow fekkee nga rukkoo ba waaye sa cër ya dalut imaam siggi yow kay kon bu imaam sëlmalee rek jugal nga li xam julli tusubaar parce que xamoo dara xamoo lu mat ab rakka jumaa ku ci xamut lu mat ab rakka da nga koy da nga koy da nga koy da nga koy dem nga su nga nga julli maanaam tusubaar ndax jumaa mënta wéree ci kenn nit waaye nag boo ci xamee lu mat benn rakka premier rakka ba faat na la mais fekkee nga deuxième bi su imaam sëlmalee rek yow jugal nga indi benn rakka ba benn rakka boobu nag boo ko doon indi yokku ca lu ca bokkul mel ni nga dem jàng fatiha ñaari yoon wala nga dem maanaam rukkoo ñaari yoon wala nga dem sujjóot lu mat maanaam eh, maanaam ñetti yoon ak yi ca aju lépp luy waral yokk rek wala nga wax lu bokkul ci julli ga mais nañu xoolal nga huyu wala nga juum am loo ko jaxaseeg yu mel noona su boobaa nag nga war koo sujjóotal kon yow yaa koy sujjóotal ba'da salaam mooy après sëlmal ba nga sëlmalee yow sa jumaa ja ba pare nga war a sujjóot yow nag nga fàtte ko ba dem ñibi sa xel daj ne man kat jumaa ji passé imaam dafa ma cee rawee woon benn rakka mais ba ma jugee man di fay deux rakka bi ma imaam rawee woon yokk naa ci julli lu ca bokkut su boobaa nag boo ko fàttali ko mën na at mën na ñaari at mën na semaine mën na ñetti fan su fekkee yaa ngi njàpp laggal nga dox waaxu dem ci jumaa joo njëkk jot ndax jumaa defee ko ci jumaa sarta la ca moo waral boo amee su jotu baax de salaam boo xamee ne ci jumaa la la dabee ci jullig jumaa su boobaa boo ko sujootalee sa marché ba du soo ko sujootalee sa kër du wér sokk rek da ngay waaxu dem ba ke jumaa ja booy dugg ci jumaa ja loo njëkk a jot rek mën ngaa su ko defee nga sujjootal ko waaye nag moom jumaa defee ko ci jumaa sarta la moo waral kon fokk nga dem jumee ko jumaa ja waaye nag lii bu la arrivé woon ki julleeg juróom yi donte le ci place ab jumaa nga ko doon jullee wala ci jàkka fu ko sa xel dajee rek yow mën ngaa root nga sujjootal ko jublu penk fu la mën di fekk baax na bu la fekkee sa bureau baax na bu la fekkee sa sa sa cantine bi ngay jaayee baax na wala sa magasin wala fu la fekk rek yaa xam waaye nag buy jumaa moom li ëpp ci fuqaaw yi d'accord nañ ne fokk nga dem ba ci jumaa ga defee ko fa ndax jumaa jullee ko ci jumaa lu la farata la ca sarta la ca te lii xaaj la goo xam ne jafa bokku ca jullik jumaa ja kon nag moo tax mu wax loolu moo tax mu ne waman nasiya ku fàtte sujjóoda sujjóot albaxdee bay ko jóg baxda sa jëdahoon na ko sujjóotal wala baxdaha min doonte gannaaw xat la dafa bëgg wax ne lu mu yàgg-yàgg man mën nga ko sujjóotal bàyyi na wax jooja léegi nag mi ngiy wax koo xam ne kon wax na la ne la li ñuy mën a sujootal mooy sunna ku ko def ku bàyyi sunna ci julli su boobaa dañ koy sujootal nga koy mën a sujootal wala nga yokk ci julli lu ca bokk wala nga yokk lu ca bokkut comme yokk rek la moom man nga koo sujootal léegi nag dafay bëgg wax li nga xam ne kenn mënu koo sujootal fokk rek nga indi ko moom lay wax ne waman naqasa ku wàññi faridatan farata te farataa julli xamoon nga ko lu mel ni yéene moo ci jiitu woon def kabaaru xarmal tegu woon ca jàng faatiha tegu woon ca rukkoo bokkoon na ca dal ci sa sa rukkoo ba cër bu ne ba nga ci nekkee nga dal ca naka noonu sujjóot ca la bokk sëlmal ca la bokk yooya nga xam ne tey dama leen a limal ak ya ca des xam ne mat na fukki farata ak ñeent benn boo ca baxi falaa yu gis du ko day sujjóot du sujjóot xanaa ca moom farata dafa foor ba nga xam ne soo ko baxee fokk da nga koy indi waaye doo ko mën a sujootal dafa am nag farata yuñ mën a dabaatal ci indi am yuñ mënta dabaatal ci indi bépp farata boo xam ne danga nga koo bàyyi lu mel ni yéene dem ba ca ñaari rakka ba sa xel daj ne man kat yéene wu ma woon yow kon julli nga yàqu na kenn mënu ko dabaatal yàq euh, sa julli nga yàqu na demal nga bàyyi li nga doon def lépp te yéene xaat jéem a kàbbaar wala yow sax yéene nga waaye defuloo takbiratul ihram maanaam kaabaaruloo kabbaaru xarmal ci julli gi tëb rek yéene ne julli rek dal ci fatiha mu jàng dal ci saar dem rukkoo sujjoot sa xel daj ne ay man ndeke julli gi ma doon julli sax maanaam kabbaaruma xarmal kooku kenn mënu koo dabaatal yàqu na baxil li nga doon def lépp nga commencé at julli ga léegi nag kon ñaar yooyu lañ mënta dabaatal ci julli mooy yéene ak kabaaru xarmal ñaari faratala yoo xam ne moom boo ca xas baxi ca commencement ba rek donte le dem nga ba ba ngay sëlmal nga sa xel di ko door daj lépp yàqu na dafa mel ni tey tubay joo xam ne ci misaal takkuñu gaño ga tubay nag yaakaar naa balañ koo mën a tubayoo day fekk mu am gaño wala tubay joo xam ne amul ceinture te fekk mi ngi la ëpp su boobaa tamit doo ko mën a sol foo toll rek da ngay wagasu kon dara xamagul rek wala mu mel ni kuy ñaw te fekk na biir ñaw ga fàtte naa fas maanaam bopp wëñ nga xam nga su boobaa booy xëcc rek la nga ñawoon lépp dafa lay topp kon ku fàtte yéene wala nga bàyyi kabaru xarmal loo sori sori sa julli ga mënatoo koo dabaatal waaye na lu dul ñoom tey mel ni nga nga doon julli fàtte ab rukkoo wala nga fàtte ab ab sujjóot wala nga fàtte fatiha ki sa rakkaa bu njëkk misaal nga dem a dem ba dugg ca bu ñaareel ba waaye ba nga cay dugg ñaara mën a am su fekkee bi nga koy fàttaliku rukkoo xaatagoo ca bu ñaareel ba mooy téyeegoo say wóom garaawut kon baxil li nga doon def loola ta nga dem jëli li nga bàyyi woon fële bu dee fatiha la nga dem taxawi jàngaxat fatiha su jeexee nga jàngat saar defaat li nga defaatoon door a mën a xam ab rakka bu walaabul su fekkee tamit jàngoon nga fatiha saar mais rukkoo nga fàtte woon te yow bi nga koy fàttaliku dem nga ci deuxième rakka bi ba ca fatiha ga sa xel door koo daj baxil fatiha ja nga doon jàng ta nga dem jéemay rukkoo yi rukkoo bële nga fàtte woon ca rakka bu njëkk ba soo koy defee sa bëgg nañ nga jàngaat tuuti lu mel ni a maanaam ay aaya rek waaye doo baa mu xat fatiha gi jàngaatal tuuti rek dañ sax ñu bëgg rukkoo nekk ci gannaaw jàng su ko defee nag boo rukkooxee nga siggi wax sa sami allahu liman hamida ba sa cër yi dal nga door a dem su jooti jàllal bi ku toog su jootaat jooro nag jug nag door xam benn rakka continuer nag ca deuxième ba kon dama bëgg a wax ne foo ko fàttalikoo te bi nga koy fàttaliku deuxième rakka ba ko mooy fasoogut man ngaa baxi li nga nekkoon te nga dem defari li nga fàtte woon su fekkee ne nag bi nga koy fàttaliku sa deuxième rakkaxa bi rukkooxal nga ko té nga sa wóom yi ba sa cër yi dal sa xel door a daj ne man kat ndeke sama rakkaxa bu njëkk bële jànguma ci woon fatiha wala sama rakkaxa bu njëkk bële rukkooxuma ci woon wala sama rakkaxa bu njëkk bële dama caa fàtte su sujjóot su boobaa jàppal ne bu njëkk ba moom yàqu na waaye nag sa deuxième bi mooy sa première kon sa deuxième rakka mooy sa première su boobaa kon boo ko seetee julli gi da nga julli lu mat maanaam juróomi rakka ndax benn moo yàqu moo tax su ko defee nga continuer ba julli ga jeex nga sujjóot xabla salaan ndax boo ko seetee boole nga yokku ak wàññi su ko defee bu julli ga jeexee avant ngay sëlmal ci ngay sujjóot muy xabla salaam kon nag ku fàttee farata ma nga noonu moo tax dafa foor ba nga xam ne fokk nga dem andi ko su fekkee daal rakka bi ko méng fasoogut demal nga andi ko su fekkee bi méng fasu na booba moom rakkaxa booba yàqu na dama ko misaal ci bu njëkk bi rek waaye tey su fekkoon bu njëkk baa baax nga dem ba ca bu deuxième ba nga bàyyi ca fatiha wala rukkoo wala sujjóot dem ba ca troisième ba sa xel door koo daj waaye rukkoo demal nga dem defi ko euh, def li nga defaatoon su ko defee ñaareelu rakkaxa ba mën a yéwén nga door a dugg ca bu ñetteel ba su fekkee na bi nga koy fàttaliku bu ñetteel bi maanaam fasu na maanaam rukkooxal nga ko ba pare nga door a fàttali ko ne sama deuxième rakka bi bàyyi woon naa ca rukkoo wala sujjóot jàppal na deuxième bi moom yàqu na sa troisième bi mooy sa deuxième su fekkee bi nga koy fàttaliku nag eh, maanaam rukkoo goo bu fa fàttee jàng fatiha saar ndax sa deuxième bu fa fàtte tamit gannaaw bi fatiha ku saar wa jeexee nga rukkoo sujjóot bu fa fàttee toog taaya fa donte le taayu woon nga ca bële ndax bële valable tut bii mooy troisième bi mooy deuxième moo tax bu fa fàttee toog taaya su ko defee nag ba nga continuer ba julli nga jeex kon nag noonu lañ koy dabaatale léegi nag kon moo tax mu ne waman naqasa ku wàññi faridatan farata falaa yusi du ko doy sujud sujud xanaa ca farata ga déedéet indi rek niñ koy indee am na lu ñu ci indi wax naa la ko la des danañ ko gën a mottali ca la ca des léegi nag ba ca des kon mooy ngëneel moo ne nag mu ne bu fekkee da ngaa bàyyi ngëneel nag lu mel ni xunóot lu mel ni sunna bu xeef rabbana wala kalhamdu mbaa lu mel ni benn kabaar nu may def moom la lay wax ci nii ne wa man naqasa ku wàññi fadaa ay ngëneel falaa sujjóot déet sujjóot alayhi di ko war kenn du ko sujjóotal moo waral sax boo sobee wala nga réere ba dem baxi xunóot walla nga baxi benn kabaar wala nga baxi rabbana wala kalhamtu ba tax nga dem di ko sujjóotal xabla salaam muy avancé mal julli ko yàqu na boo paree rek demal nga julli jihaat waaye boo ko sujjóotalatoon nag baada ah su boobaa moom julli ga ba pare nga door di sujjóot ko sa affaire ba pare julli ga wér na dara neexatu ci ndax wér wér na ba pare nga door di sujjóot moo waral bàyyi nga neel kum tax a sujjóot xabla salaam muy avant sëlmal julli ga moom yàqu na waaye su fekkee nag ngaa juum tax nga sujjóotal ko baax da su boobaa moom julli ga baax na dara yàqut ca ndax dem na ba pare nga door di sujjóot la nga def moom kenn du ko compter léegi nag mu des nag léegi lan mooy waral ñiy sujjóot xabla parce que dalaa wax na la farata moom kenn du ko sujjóotal fokk nga indi ko ngëneel matt su jootal sunna rek la ñuy su waaw yan sunna nag mooy tax ñu su joot ñaata sunna ngay am war a war a su joot moom lay wax si ne walaa yekkoonu du nekk sujoodu sujood al xable bay ko ju xabla ilaa li tarki sunna tey ni lu dul nga baxi ñaari sunna fa ak sara topp lu gën a bari ñaari sunna fokk bala ngay sujood buñ ne sunna sunna na fekk sunna yaa nga baxi mat ñaar jëm ñett ak lu mu bari bëri yaa xam nag waaye benn sunna rek bu xoyof kenn du ko sujootal benn kabaar boo baxi boo xam ne ngaa waroon dem rukkoo yi defi ko wala nga bàyyi ko ca rukkoo ba maanaam war a bàyyi ko ca sujjóot ba defi ko nga bàyyi ca benn rek jëru sujjóotal jéggal nañ la ko fokk mu man ñaar mat ñett jëm kaw su ko defee tamit nag waaye benn sunna rek bu xooyaf kenn du ko sujjóotal moo tax mu ne wa amma sunnatu daal sunna al bay benn falaa sujjóot de sujjóot laxaa di ko ñaal benn sunna rek kenn du ko sujjóotal lu dul yenn sunna yi boroom xam yi lim am na am na ay sunna yoo xam ne boroom xam-xam yi lim nañ ko ne boo ca baxee danga nga ko sujootal ñu koy tënkee ne siinaani shiinaani kaza jiimaani taani addadu sunani samaani ñu ne juróom-ñetti sunna yooyu daal boo ca baxi moom dañoo bëgg nga sujootal ko ndax sunnatu mu akkada la juróom-ñetti sunna rek ci julli mooy yoo xam ne benn boo ca baxi moom foog nga sujootal ko waaye yu dul juróom-ñetti sunna yi ma bëgg a lim boo ca baxee benn bul sujoot baxil ba nga baxi ca ñaar jëm ñett jëm kaw waaye bul benn rek jéggal nañ la ko juróom-ñetti sunna yi nga xam ne nag ñoom benn boo ca baxee sujootal ko mooy ñaari siin ya siin gu njëkk ga mooy saar saar dafa foor wala aaya bi ngay teg ca gannaaw faati ja ci ñaari rakkaa yu njëkk ya kooku moom boo ca baxee rek xem ca faatiha ja rek fokk nga sujoot xabla salaam ndax da ngaa wàññi walla yeelu ku ne xam na ne tey lu mel ni maanaam tusubaar ak takkusaan dañ koy yeelu jàng ko nànk yow nag boo ko baxee juum dem jàng ko ca kaw yokku nga tusubaar kay ko ci jàng ca kaw yokku nga kom dangaa yokku nag après maanaam sëlmal ci ngay sujjóot muy baax de salaam dangaa yokku waaye tey lu mel ni tey maanaam euh, maanaam euh, timis wala gexe ku ne xam na ne ca ca kaw lañ koy jàng yow boo juumee yeelu ko wàññi nga dem jàng timis nàng te biñ koy fàttali ko rukkoo nga ba pare ca faatiha ak saar wa ah kon yow loolu passé na xas nga rukkoo su boobaa bàyyil bu julli nga jeexee avant ngay sëlmal nga sujjóot xam ne dangaa wàññi bu la dalee ci timis noonu la bu la dalee ci suba noonu la su fekkee na bi nga koy fàttaliku rukkoo goo dañoo bëgg nga dem baa mu xaat jàng ya waaye boo ko baa mu xaatee tamit muy fatiha gu saarwa du tere tamit bu julli nga jeexee da nga sujjóot ndax yokku nga ndax jàng nga ñaari yoon fatiha su boobaa nag kon tamit da ngay sujjóot lu ñuy tuddee ba'da salaam muy après sëlmal su ko defee nag kon ñaari siin yaa ngoogu siinaa ni muy ñaari siin ya mooy tashahud yow ba nga xamee ñaari rakkaa war a toog toog nga waaye taayahuloo dangaa war a taaya wax attaxiyaatu lillahi zakiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillahi ba taaya ja jeex su ko defee nag waaye ngaa toog rek waxoo dara su ko defee loolu tamit loolu dangaa war a dem jàngi ni ñuy taaya ndax ni nga fexe ba xam sa àdduna yére yi ngay sol boo jëndee boo jaayee kenn du la nax genn wàllam boo ko jàngee xam ni ñuy taaya muy tasawut ba kon su ko defee nag léegi ba ca tegu boo fa bàyyee biral mooy jëxëru biral mooy demee ni julleeg maanaam timis wala gexe dañ koo war a biral wax ko ca kaw yow nga juum jàng ko nànk ko ko def xam wax naa la ne yow suba baa wàññi nga kon su boobaa da ngay sujjoot avant sëlmal naka noonu wala nga bàyyi julloos muy toogaay danga xam ñaari rakkaa war a toog taaya nga fàtte ko ba jug taxaw teqali ko ak place ba sa xel door di daj ne yee eh, man taayahuma di comme xas nga teqali ko suuf rek continuer bul toogaat demal bu julli gi jeexee avant ngay sëlmal nga sujjóot xabla salaam te mooy avant sëlmal ndax dangaa wàññi toogaay booba su ko defee nag kon euh, yooyu moom ngay continuer muy sunna yi nga xam ne yu foor lañ boo ca baxi rek da nga koo war a sujjóotal euh, bokk na ca maanaam taaniya maanaam tahmid euh, mooy moom demee ni maanaam demee ni sami allahu liman hamida boobu dafa foor kooku sunna la li ñenn ñi ci fuqaaw yi nañ foog boo ca baxee boo ca baxee benn rek da nga koy sujootal am nañu ne déedéet foog nga baxee ca ñaar ak yooyu comme ni nga xamee ne mooy tahmid tamit rabbana wa lakal hamdu ñu ne boo ca baxee benn ñu ne déedéet foog nga bàyyi ci lu mat ñaar ñett ci nga koy door a sujootal kon nag yu dul sunna yooyu ba fokk nga baxi ca ñaar ñett door di ko sujootal waaye benn rek kenn du ko ke sujootal waaye yimal limal la moom boo ca baxee benn rek fokk nga sujootal ko lu mel ni yeelu lu mel ni bi maanaa saar lu mel ni taaya lu mel ni toogaayu digg ba bi nga xamee ñaan rakka ak lu demee ni bi maanaam na toogaayu digg ba ak loo lu demee ni maanaam biral muy fu ñu war a wax ndànk yow nga juum wax fa ca kaw yu mel noonu su boobaa tamit da dem nga sujootal ko mu ngoo moo tax mu ne wa ama sunnatu daal sunna al wahidatu bay benn fala sugo de sugo laxa di ko ñaal faw mu ne a ilal sira nde ku baxi yeelo wël jëhra ak biral moo tax mu koy firi fa man asarra képp koo xam ne dafa yeelu fil jëhri ci place ab biral sajada na sujjoot xabla salaami njëkk sëlmal ndax su boobaa wàññi na ku ne xam na ne timis ak gexe dañ koo war a biral yow nag boo juumee nga dem yelu ko jàng ko nànk dañ lay wax ne wàññi nga su boobaa comme bi nga koy fàttali ko xas nga ru koo na baxil bu julli nga jeexee rek nga sujjoot avant ngay sëlmal su ko defee nag beneen bi mu ne man jëxara ku biral fi siri ci parasab yeelu sajada na sujjoot ba'da salaami gannaaw sëlmal ndax yokku na xam nga lu mel ni tusubaar ak tàkkusaan dañ koo war a jàng nànk yow nga juum jàng faatiha ja ak saar wa ca kaw bi nga koy fàttalikoo rukkoo nga ba pare sa xel door di ko daj continuel waaye nag bu julli nga jeexee ba nga sëlmal ba pare nga root su joot root su jootaat bu ko defee nag doora taayaxaat sëlmal yii yëm duñ koy wax ne mooy góor ñi waaye jigéen ñi ñoom lii du leen dal ndax ñoom seen julli yépp dañ koo war a yeelu muy tusubaar yaag tàkkusaan yaag timis yaag gexe yaag yooya moo waral sax jigéen bu juumee jàng ca kaw dañ ko wax ne rek ne maanaam loola du tax maanaam mu sujootal ko yokk guñ konte hut la su ko tayee nag dafay am bakkaar waaye nag moom bu bu juumee jàng ca kaw tamit du tax maanaam mu sujootal ko ndax dañ ko jàppee mu yokk guñ konte hut moom julleem yépp rek dañ ne ko sa baat a la dee koy wax nànk kon nag lii ñun góor gi ñëw ko moom yeelu fu ñu war a biral ak biral fu ñu war a yeelu ba ja tegu mooy waman takallama ku wax na saahiyan di agi jamaj sagge dana sujjóot baada salaami gannaaw bi mu sëlmalee ku ne xam na ne wax bokkut ki julli yow yaa ngi julli wax waxi àdduna yi waaye fekk juuma tax fekkoon ne yaa ko tay sax julli nga yàqu na waaye nag ñi xoola nga huyu fekk tayuloo ko wala nga julli ba ci kanam nga ne yéen ak may dégg wala wax nangam nangam yu mel noonu fekk yow tayuloo ko su boobaa dañ lay wax na la ah jéggal nañ la ko waaye nag jangee ko soo jullee ba julli gi jeex ba nga sëlmal maanaam nga sujjóot ñaari yoon toog taaya maanaam sujjóotaat sujjóot ñaari yoon toog taaya door a sëlmal muy maanaam lu ñuy tuddee après sëlmal muy ba'da salaam wa man sallama ku sëlmal min ni baxee koo ci ñaari rakaa saahiyan di agi jamaj sagadana sujjóot ba'da salaam yi gannaaw bi mu sëlmalee ba pare mooy ne ku am ñaari rakaa ci julleeg ñetti rakaa muy timis wala julleeg ñeenti rakaa muy timis ak gexe muy muy kon tusubaar ak tàkkusaan ak gexe yow nga xam ñaar rakkaa rek fàtte ko sëlmal waaw nag su boobaa nag jugal fi nga ko fàttali ko su fekkee yàggut jugal nga kabaar indi ñaari rakkaa ya des bu dee tusubaar la mbaa tàkkusaan la mbaa gexe la bu dee timis la nga jug kabaar indi benn rakkaa bi des soo paree nag ba julli ga jeex ba nga taaya ba sëlmal nga sujjoot lu ñu tuddee bax ba'da salaam mooy après sëlmal mooy nga sujjoot ñaari yoon ba pare toog door a taaya door a sëlmal ndax dangaa yokk su fekkee ne nag fi nga sëlmalee bi nga xamee ñaar rakka dafa yàgg def nga fa lu wuuteeg luy defar julli mooy maanaam dëddu nga fa penku teqali ko nga ak baraag ba bu doon jàkka génn nga ko ba lekk nga fa naan nga fa yooyu julli nga yàqu na demal nga julli jaat moo waral yonentu bi dal na ko bi mu ko dalee zul yëday ni ña wax ko ko fekk yàggul rek jug mu kàbbaar su ko defee nag indi ñaar ya des ba paree nag mu sujjóot maanaam baax de salaam muy après sëlmal léegi nag mi ngi wax ba tey waman fi salaata ki julli rakkaatan benn rakkaa aw rakkaatay ni mbaa ñaari rakkaa sagana na ko sugootal ba'da salaam ba tey gannaaw sëlmal mi après sëlmal julli kay ku ne xam na ne bu dee suba ñaari rakkaa rek la yow boo juumee dem def ko ñetti rakkaa ku ne xam na ne bu dee tusubaar ñetti rakkaa la boo juumee dem def ko ñeenti rakkaa ku ne xam na ne buy yeneen julli ya ca des ñeenti rakkaa la soo juumee nga dem def ko juróomi rakkaa mbaa juróom benn su boobaa dañ lay wax dangaa yokk julli gi baax na waaye li nga koy jangee nag mooy gannaaw bi nga sëlmalee ba pare rootal nga sujjóot ñaari yoon taayaxaat ba pare door a sëlmal muy après sëlmal ndax da ngaa yokk lu ca bokkut ndax julli saa yoo ca la bokkee lu ca boo ca yokkee ca bokk mbaa nga yokku ca lu ca bokkut te fekk tayoo ko su boobaa après sëlmal nga koy sujjóotal muy baax da salaam léegi nag mu des waman saada ku dolli fi salaati si julli mislaha kemam ba kooku dee batala di yàqu na moom salaatoo julli ga julli ba tax julli ga na kenn mënu ko jàngati julli soo ca yokkee lu ca bokk ba mu far tollook moom julli ko yàqu na julleeg suba ñaari rakkaa nga juum dem julli ko ñeenti rakkaa kooku moom kenn mënu koo jàng julli ga yàqu na julli xaat suba rek tusubaar ñeenti rakkaa nga juum nekk sa xel mi di calculer dara ba julli ko juróom-ñetti rakkaa naa loolu moom xëpp na lu muy dal nit sax dana jafe soo julli ga yàqu na bu dee demee julleeg timis ñetti rakkaa nga juum dem julli ko juróom benn rakkaa julli ga yàqu na li ëpp ci fuqaaw yi sax ñu ne boo ko jullee juróomi rakkaa sax julli ga yàqu na ndax dañuy wax ne maa qaaraba shay'un yu'ta hukmuhu lépp lu jege dara dañ ko jox àtteem ba xam naa loolu duma wax ne dana du dal kenn waaye dana ñëw ñu muy dal bana wax ja wa man shakka ku sikk fii kamaali salaati ci mat ak julleem ataa na andi bi ma shakka ci lam sikk fii ca moom waaye wa shakku sikk ga fi nuqsaan na ko def muy wàññanti li taxaquqi ngir ak dëggalam da ngay julli ba ca biir julli ga nga sikk ne waaw man ñaari rakka laa xamam benn rakkaa def ko muy benn mu gën a wóor soo demee ba julli ga jeex nga sujjóot baax de salaam ndax mënoon naa xam muy ñaar muy après sëlmal kon ko jën ko sujjóotal wala nga taxaw ne waaw man sujjóot naa wala sujjóotuma wala nga ne man est-ce que benn yoon laa sujjóot wala ñaar def ko muy ne benn yoon nga sujjóot rek après nga sujjóotaat boo demee ba julli ga jeex ba lépp pare ba nga sëlmal nga sujjóot ñaari yoon su ko defee toog taaya door a sëlmal gannaaw bi nga sëlmalee bale muy maanaam ah, baax de salaam di après sëlmal kon nag saa yoo sikkee ci def dara jàppal ne defuma ko saa yoo sikkee ci lim jàppal lim ba gën a néew su ko defee rek boo demee ba julli ga jeex nag nga door a sujjóotal ko baax de salaam ndax mënoon naa am defoon nga ko bana wax ja fa man sàkk ku sikk fii rakaatin cib rakaa aw sagadatin wala sujjóot ataa na indi bihaa ca moom wa sagada mu sujjóot baax de salaam yi gannaaw sëlmal dangaa sikk sàkk cib rakaa waaw rakaa bi def naa ko defuma ko wala waaw ñett laa xamam ñaar def ko muy ñaar ñett laa xamam ñeent def ko muy ñett su ko defee nga indi rakka jangee ko ko indi yokkee ko ko bu paree maanaam nga sujjoot ba'da salaam wala nga ne sujjoot naam sujjootuma jàppal ne kon sujjootoo ñaari yoon laa sujjoot wala benn jàppal ne kon benn yoon laa sujjoot nga indi sujjoot ba su julli nga jeexee nga sujjoot ba'da salaam muy après salmal wa in shakka bu sikkee fi salaami ci sëlmal sallama na sëlmal in kaana bu nekkee xariban ci lu jege su boobaa nag wala sujjóot de sujjóot alayhi di ko war wa in taala bu yàggee nag patlat yàqu na salaatoo julleem nga mooy dangaa sujjóot dangaa toog taaya ca toogaayu taaya ba ba pare ngay sikk ne waaw man sëlmal naam sëlmaluma fa nga koy sikkee rek gaawal nga ne asalaamualeykum génn ca bu la fekkoon nga sëlmal nga sëlmalaat yàqut ko su fekkoon sëlmaloo woon nga sëlmal rek génn ca waaw kon comme jege na yàqut waaye su fekkee da naan sëlmal naam sëlmalu ma te fi nga koy fàttalikoo maanaam yàgg na ba teqalikoo nga ak ba wala bu doon jàkka ja génn nga ko bu doon tey tamit eh, eh, ndox jege na la naan nga ca wala bi maanaa bu doon lekk jege na la lekk nga ca ba def nga daal lu sàmmohanteeg julli su boobaa maam julli nga yàqu na demal nga maanaam nga dem julli xaat su ko defee nag fi ngay sikkee naam sëlmal naam sëlmalu ma fe ko defee nga gaaw sëlmal te fekk yàggut kooku moom dara niwute moo tax mu ne su boobaa sax wala sujooda àlla yi du jar sax nga di ko sujootal moo tax mu ne wa inshaka bu sikkee fi salaamee ki sëlmal sallama na gaaw sëlmal génn ca coow la inkaana bu nekkee nag xariban ci lu jege nga déggee ci ne kon bu yàggee julli ga yàqu na waaye nag su fekkee dafa jege ba tax mu sëlmal wala sujjóot xale yi dara du ko ca war ci sujjóot du geral muy sujjóot baax daal xablaak yooyu jaru ko dara waru ca waaye wa intaala bu yàggee bam naan sëlmal naan sëlmaluma fekk diggante fi mu ko fi mu koy sikkee ak fi mu koy kiiwee yàgg na fa ko defee yàgg na ba nga xam ne nit def na fa lu sàmmoxanteeg lu dul julli julli ga yàqu na moo tax mu ne kon batalat yàqu na salaatu julli ga bana wax jooja bii nag mi ngi daal ñu bari muy jax-jaxal wal mu waswisu aji jax-jaxal yatru ko na bàyyi al waswasata jax-jaxal ga min qalbi ci xolam wala yaati bu mu andi bi maa sàkk ca la bu sikk fii ca moom walakin li fi nekk daal yasjudu nay sujjóot ba'da salaami gannaaw sëlmal rek bu sëlmalee pare sujjóot julli gu ne sawaaun aji xemoo la chàkk moo xam sikk na fii siyaadatin ci dolli aw naqsaanin aw nuqsaanin wala wàññi yow su fekkee da ngay julli ñaar mën a xam da ngaa taqoo jax-jaxal da jax-jaxal toujours suñ waxee jax-jaxal nag mooy tey koo xam ne maanaam bët bu set juróomi jullee mi fokk dana xam goo xam ne jax-jaxal dana ko ci gaar moo xam tusubaar la timis la gexe la wala bu dee juróomi julli dana ko ca gaar ke ñaari julli wala maanaam du koy gaar ci julli gu ne waaye bu ko gaarul tey bu subaa dana ko gaar wala bu ko gaarul suba gannaaw suba dana ko gaar te loolu saytaane moo koy def ci xol koo ko gis mu koy taqoo mu koy def rek xamal ne na jàpp ne ku gëm yàlla la ndax saytaane mooy jéem a yàq la ca xolam ba saytaane mook sàcc ñoo xem xam nga sàcc du sàcc ci néeg bu amul marchandise néeg bu amul dara lu koy sàcc yi lu koy sàcc yi defee boo ko neexoon sax tijji buntu ya bàyyi ko noona saytaane tamit xol bu am gëm yàlla fat sopp yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lay jéem a am ak jax-jaxal waaye xol boo xam ne moom ah, dara néewut ca kooku saytaane sa du ci jéem a nekk di jax-jaxal la parce que pare na ca moo waral bu la dalee bul yaakaar ne yàlla dafa laa jéppi bul yaakaar ne dafa am lu yàq ci sa diine jàppal ne yow ku baax nga ku gëm yàlla nga moo waral saytaane bëgg laa yàqal su boobaa nag moo tax li ñu la wax ne nga toroxalee ko ko yow kon saa yu su la gaaree rek saa yu la gaaree rek jàppal buñ ci moo xam yokkula la wala wàññi la bul compter fexeel rek ba julli ga pare boo demee ba julli ga jeex rek nga sujjóot maanaam lu ñuy tuddee ba'da salaam boo gisee ñu wax la ba'da salaam muy après sëlmal dañ say jublu pour nga toroxalee ko saytaane waaye nag bul fekk ci jax-jaxal gi ndax fuqaha yi dañuy wax ne jax su fekkoon ne am na jàngo am na saafara jàngoro la joo xam ne bu saafaraam mooy dëdd ko rek bañ ko bañ koo bañ koo bañ koo topp waaye su fekkee da ngay toppalanteeg moom rek du saafara wu mukk moo tax mu ne lay laysa lil waswasati dawaun ilal i'rad an waxi shaytaan moom daal jax-jaxal jàngoro la joo xam ne saafara ja muy ordonnance am mooy dëdd ko rek bañ koo faale moo waral na comme dafa lay gaar bët bu set dana la gaar benn yoon wala bët bu set mu gaar la ñaari yoon wala sax bët bu set mu gaar la bi maanaa ñetti yoon ci misaal wala sax bu la gaarul tey bu subaa mu gaar la bu la gaarul suba gannaaw suba mu gaar la su boobaa kon yow fexeel boo jullee ba bu la gaaree rek fexeel ba julli ga jeex bu julli ga jeexee rek nga sugoot baax da salaam toroxalee ko seytaane waaye bul topp sa jax-jaxal gi ci lim lay indil moo tax mu ne wal mu waswisu aji jax-jaxal yettru ko na bàyyi al waswasata jax-jaxal ga min qalbi ci xolam waaye walaa yaati bu mu indi bi ma sàkk ci lim sikk moom moo waral eh, bu lim sikk naan boobaa moom bu ne ñaar laa amam ñett moom na jàpp ne ñaar laa xam na jàpp ne kon ñett laa xam bu ne benn laa xam mbaa ñaar na jàpp ne ñaar laa bu ne maanaam ñett laa xam mbaa ñeent na jàpp na ñeent laa xam su demee nag ba julli ko jeex ba mu sëlmal mu sujjóot bi maanaa baada salaam moo waral mbooleem kuy sikk dañuy jàpp nga jàpp lim ba gën a néew ñettam ñaar jàppee ko maanaam muy ñaar bennam ñaar jàppee ko muy benn la gën a néew sujjóot naam sujjóotuma jàpp ko ne sujjóotuma ñaari yoon laa sujjóot wala benn jàppeel na benn yoon laa sujjóot ba mooy ki nga xam ne dafa takkoo jax-jaxal ku takkoo jax-jaxal moom bu ko loolu gaaree lim ba gën a bari lay jël ñaar laa xamam ñett def ko muy ñett sujjóot naa ñaari yoonam benn defal na ñaar laa sujjóot soo demee ba julli ga jeex nag ba nga sëlmal nga toroxal seytaane ci sujjóot ñaari yoon muy baax ba'da salaam après sëlmal loolu mooy sa àtte léegi nag moo tax mu ne euh, wal mu waswisu aji jax-jaxal yeturu ko na bàyyi waswasata jax-jaxal ga min qalbi ci xolam waa walaa yaati bu mu andi bi ma sàkk cëlam sikk bu mu jàpp la gën a néew la jàpp la gën a bëri rek fii ca moom walakin li fi nekk nag yasjudu na sujjóot ba'da salaam yi a sëlmal sawaawoon aji xem wala chàkk moo xam sikk na fi siyaada dañ ci dolli aw nuqsaanin wala wàññi moo xam lam sikk wàññi la wala dolli la kooku compté wut moom daal na fexe rek def la gën a bëri bu julli ga jeexee rek mu sujjóot ba'da salaam toroxale ko seytaane bana wax ja wa man jahara kubiral fil xunooti ci xunóot fala ko war xunóot lañ ko war a jàng muy ñëw ca ñaareelu rakkaxab suba ba gannaaw ba fatiha ji ak saar waa jeexee avant ngay rukkoo nga ko war a jàng allahuma inna nastainuka wa nastaghfiruka ba mu jeex nanka lañ ko war a jàng boo juumee jàng ko ca kaw jéggal nañ la ko yokk bu yokk buñ konté hut la su boobaa doo ko sujootal dara moo tax kon loolu mooy saxatte walakinahu li fi nekk nag yukrahu def na sib hamduhu ak tayam koo xam ne yaa ko tay di xunóot di ko jàng ca kaw comme na nga jàngee woon fatiha ko saar wa yow dee def nga loo xam ne luñ sib la waaye nag yàqut julli ga de ba tay tamit doo ko sujootal bana wax jooja wa man saa saada ku dolli suurata saar fii rakkaatay di sa ñaar rakkaaya axira tey ni ñaar yu mujj ya fala sujjóot de sujjóot xal di ko war mooy yokk buñ konte wut la ba tey ku ne xam na ne ñaari rakkaa yu mujj fatiha rek lañ ca war a jàng tusubaar kay ñaari rakkaa yu njëkk ya fatiha ku saar mais ñaari rakkaa yu mujj ya fatiha rek timis ak gexe ñaari rakkaa yu njëkk ya maanaam fatiha ku saar waaye ñaari yu mujj ya bu dee gexe ga fatiha rek bu dee timis benn bu mujj ba fatiha rek yow nag boo juumee jàng ca fatiha ku saar maanaam yokk buñ konte wut la jarul ngay sujootal dara julli ga wér na jéggal nañ la ko moo tax mu ne waman saada ku dolli surata saar fi rakaate ca ñaar ca ñaar rakaaya axiratay ne ñaar yu mujj ya fala sujooda alay sujood warut ca bana wax jooja waman ak ku dégg zikra muhammadin turu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ta moom fi salaati ma ca biir julli ga fa salaamu julli alayhi ci muhammad fala shay'a de dara alayhi di ko war ñu ne ko xanaa bu ko tayut kay mu ne sawaawun aji xemoo la kaana moo xam nekk na saa yéen di ak jamaj aw amidan baa mu tay ko aw qaayiman baa ma ngi ko fekk ca taxawaay ba ca fatiha ak saar wa aw jaalisan baa ma ngi ko fekk ca toogaay ba ca taaya ga dara newu ca jëggal nañ la ko yonentu bee foor ba nga xam ne boo toogoon di julli dégg benn waaye ne muhammad nga ne sallallahu alayhi wa sallam fu mu la man di fekk ba tax nga wax loola jëggal nañ la ko yàqu dara rek julli ga moo xam ba lay fekk yaa nga taxaw di jàng faatiha mbaa saar mbaa ba lay fekk yam la fekk ca toogaayu taaya ba moo xam fam la fekk ca sujjóot laag ya ca aju yooyu yëpp jëggal nañ la ko julli gi nga julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bana wax ja wa man qaraa ku jàng suuratayni ñaari saar fa akthara topp lu gën a bari ñaari saar fii rakahatin ci rakaha waahidatin bay benn benn masala aw xaraja wala mu génn min suuratin ci saar ilaa sóoratin jëm ci saar ñaari masalaangoog aw rakaxa wala mu rukkoo xabla tamaami sóorati njëkk mat ak saar wa ñetti masalaangoog mu boole leen ñoom ñetti yëpp ne fala shay'a déet dara ali di ko war fii jamee salika ci mbooleem loola kon dafa bëgg a wax ne dañoo bëggoon bu fatiha jeexee nga jàngaw saar rek yow nag boo sawaree jàng fatiha jeex nga jàng qul huwallahu ahad mu jeexati alquran ja neex la nga teg ca qul a'udhu bi rabbil falaq ñu ne déet waaye mu neexati nga teg ca xulaxof bi rabbi naasi ba dara néewut ca jéggal dara néewut ca li nga yokk dara alquran nga jàng nga jàng rek wala bi maanaa aw xaraja min suratin ila suratin bi maanaa ngaa dal ci qul wallahu ahad commencé na qul wallahu ahad allahu samad ba mu commencé ci samad rek xam ci rek baxi ko fa commencé ne qul a bi rabbil falaq min sharri ma xalaqa continué ba mu jeex ba tey tamit loola gënut waaye nag ba tey yàqut dara ke julli ga waaye li gënoon nag boo tàmbaleew saar comme guddut ta nga mokkal ko jàng ko ba mu jeex nga door a dugg ci waneen saar bu la neexee tamit nga xem ca saar woowa rek waaye xataa boo daloon ci saar wi jeexut nga baxi fa saar wa jàngat bi ko dem ci weneen saar tamit yàqut dara bu la neexoon tey nga commencé alif lam mim zalikal kitab la rayba fihi hudal lil muttaqin jàng ca ñetti ñetti laaya baxi ko fa dem del ca bopp ala imran mbaa nga baxi ko fa dem del ca qul wallahu ahad yàqut dara bana wax jooja aw rakaa wala mu rukoo qabla tamaami suurati wala njëkk mat ak saar wa sax dangaa commencé rek jàng fatiha mu jeex rek nga commencé ne qul huwa allahu ahad allahu samad daa di rukkoo ba tey baax na yàqut dara ki julli ga ki ñetti masala yi yëpp dara yàqut ja bana wax jooja wa man ashaara ko junji fii salaati yi ci juleem bi yeddi ci loxoom aw rësi mbaa ci boppam fala shia de dara xale di ko war dafa am ku la wax dara rek ah, am lu muy laaj wala loo xam ne dafa koy kii rek nga junj ko ci sa loxo xam naa bu doon télé bi sax ñu mën a wane ni ñuy junjee wala nga joxoñ ko ko ci sa bopp bi su ko defee loolu dara niwut ca dafa ñëw ne waa an sama portable bi di laaj noonu rek nga def sa loxo nii maanaam joxañ ko ko wan ko ne ko mi ngi ci roon télé bi wala yooyu joxoñ tele ba dara niwut ci jéggal nañ la ko wala nga joxoñ ko ko ci sa bopp bi dara niwut ci bana wax ja waman karara képp ku baamu mu fatiha saahiyan ci aggi jamaaj saga dana ko sunatal baxda salaam yi gënaaw sëlmal fatiha wenn yoon lañ ko war a jàng su fekkee dangaa jum jàng ko ñaari yoon ah dangaa jamaaj te fekk jamaaj a tax sunatal baxda salaam ndax yokku nga waaye wa in kaana bu nekkee nag amidan di aji tay ko fa zahiru lu feeñ al butlaanu mooy yàq ak julli ga lim ci nag mooy lañ sukkandiku ci fuqahaa yi wax ji gën a wér nga dem jàng fatiha ñaari yoon ci benn rakkaa te fekk yaa ko tay julli ga yàqu na loolu mooy li gën a wér soo ko tayut nag demal nga sujjóot ba'da salaam mooy bu julli ga jeexee ba pare nga sujjóot ba'da salaam mooy avance après seulement bana wax ja wa man tasakkara ku fàttaliku suurata saar ba'da inhinaa yi gannaaw ba mu lunkoo ila rukkoo jëm ci ba falaa yarjax bu mu dellu ilayha jëm ca saar wa déedéet yow ngaa jàng fatiha ci rakka bu njëkk war caa teg aw saar nga fàtte caa teg saar fàtte ko dem rukkoox yi ba sa ba sëgg ba commencé lunku du sa xel di ko daj bu ko bay ndax jàng saar sunna la te dem di rukkoox yi farata la kenn du bàyyi farata dem di defi sunna mu ngi mel ni rek na ko jàngee woon ca njàpp ku doon jàpp raxas loxo fàtte galaxndiku fàtte soroxndiku tëb sëlmu ba muy dem bay sal mu xelam daj ko du dëppaat day continuer njàppam la bu jeexee mu galaxndiku soroxndiku dem waaye nag du baxi sal ma bu dem di galaxndiku soroxndiku kon tamit koo xam ne dangaa waroon a jàng fatiha ku saar ci bu njëkk wala bu ñaareel nga jàng fatiha rek avant nga cay tegaw saar fàtte ko du ko defee dem di rukkoox yi ba nga demee bay sëgg sa xel daj ko continuer bu julli nga jeexee nga nga sujjoot lu ñu tuddee qabla salaam xam ne ngaa wàññi saar muy avant ngay sëlmal ci ngay sujjoot ndax dangaa wàññi sa attengoog ba ca tegu nag mu ne waman waman ko ku ko si ra yeelu awil jëhra wala biral euh, wala birël mu fàttaliku ko xabla rukkoo yi njëkk muy rukkoo aada na baa xiraata jàng ya fa in kaana bu nekkee zalika loolu fi surati saar wa wax daha moom dong aadaha na ko baamu wala sujud di ko wa in kaana bu nekkee fil fatiha ja fatiha ja aadaha na ko baamu bu paree wa sujud mu sujud ba'da salaami gannaaw sëlmal muy après muy muy maanaam après sëlmal loolu yow julleeg tusubaar nga doon julli ci misaal waroon koo yeelu fàtte ko jàng ko ca kaw ca faatiha ja ak saarwa te bi nga koy demee ba koy fàttaliku dem nga ba nga xam ne yow yaa ngay rukkoo sa xel door di ko daj dem bay rukkoo ba rukkoo sa xel door di ko daj bul dëppaat continuel bu julli ga jeexee nga su sujjóot rek li ñuy wax ne fu ñu waroon a yeelu nga dem biral fa yokku nga kon su gotal ba xam ne salaam su fekkee fu ñu waroon a biral la nga dem yeelu fa muy timis ak jeexee wàññi nga nga sujoot maanaam xabla salaam su fekkee ne nag léegi affaire boobu muy euh, euh, maanaam biral ga saar wa rek la da jàng fatiha ca kaw muy timis waroon caa teg saar wa ca kaw nga fàtte yow nag saar wa nga far yeelu ko ba saar wa jeexee rek sa xel daj ne ah man deke euh, saar wi dama koo yelu di yàquwut demal nga jàngaat ko ca kaw la place ba laaj door a dem rukkooy bu julli nga jeexee dara waru ca comme saar wala su fekkee ne nag fatiha ji la nga jàng waroon koo jàng ca kaw yow nga fàtte ko dem jàng ko nànk avant ngay rukkoo sa xel daj ko demal nga baamu xat faati ja la place ba laaj su dee biral la laaj ñi war koo jàng ca kaw nga dem jàng ko ca kaw bu defee bu julli nga jeexee nga dem sujjóot ba'da nga sujjóot ba'da salaam xam ne da ngaa yokk muy après sëlmal su fekkee place ba dafa laajoon maanaam euh, wax wax nànk yow nga dem wax ca kaw kon yokk nga ba'da salaam la su fekkee dafa laajoon maanaam wax wax ca kaw yow nga wax nànk su boobaa wàññi nga su boobaa kon xabla salaam la muy avant sëlmal kon nag loolu foo war a jàng daal feeg rukkoo goo sa xel daj ko bàyyi li nga doon def ta nga dem jàngi la place ba laaj su paree su fekkee da ngaa yokk xam nga su fekkee da ngaa wàññi xam nga fu ñu war a biral ku fa ku fa ku fa ku fa ku fa yeelu wàññi nga fu ñu war a yeelu ku fa biral yokk nga nga su jot loola su fekkee loolu nag ci saar rek la la jéggal nañ la ko dara warut ca su fekkee ci fatiha ji la la arrivé moom ba tax nga baamu xat fatiha ja fokk maanaam nga sujjoot ndax da ngaa yokk euh, fatiha jàng ko ñaari yoon mooy jàng ko jàng ak goo xam ne dañ laa waxoon jàng ko ca kaw yow nga dem jàng ko su boobaa kon nag yow wàññi nga su paree maanaam nga sujjoot xabla salaam moom la wax noonu moo tax mu ne waman tazakkara ku fàttaliku sira yeelu awil jëhra wala biral te ba mu koy fàttaliku xabla rukkoo yi njëkk rukkoo la rukkoo agut na baxi lam ne woon aada mu dem baa mu xiraata jàng ya jàng ya nag ñaara mën a xam benn muy saar wa wala muy fatiha ja wala muy ñoom ñaar fa in kaana bu nekk zalika loolu fi sóor ci saar wa wax daa moom dong moom tax nga dem baamu ko aada na ko baamu rek moom saar wa la place ba laaj te bu paree wala sujuda alayhi déet du ko dara du ko war ndax alquran la yokk rek waaye wa in kaana bu nekkee nag fil fatiha fekkee fatiha ja moo tax mu dem baamu xat la place ba laaj aha daa na ko baamu wa sajada mu sujjóot ba'da salaam yi gannaaw sëlmal fokk mu bu ko baamu xaatee ca kaw daf koy sujjóotal ba'da salaam ndax yokku na bana wax ja wa in faata su fekkee dafa faat nag bi rukkooy ca rukkoo ba bi mu koy fàttali koog xas na rukkoo ba pare kon xam nga kenn du dëpp ci rukkoo dem di jàngi Faatiha maa ngay dem di jàngi saar kon kay sajada na sujjóot li tarkil jahri ngir baxi biral ku baxi biral jàngoon nga ko xabla salaam yi njëkk sëlmal la wali tarki sirri ak ngir baxi fekkee baxi yeelu la mu dem sujjóotal ko ba'da salaam yi gannaaw sëlmal la muy après sëlmal sawaawoon aji xemoo loolu kaana moo xam nekk na fil fatiha ji ci fatiha ji aw suratu mbaa saaru wax daa moom dong foofu moom ñoom ñaari ñoo fee am su fekkee bi nga koy fàttaliku xas nga rukkoo ba dabaatal manta amati rukkoo nga moo xam fatiha ja la moo xam saar wala dabaatal manta amati demal nga dem su jooti rek su fekkee da ngaa wàññi nga sujud qabla salaam su fekkee da yokk nga dem sujud ba'da salaam saa atte jeex na su fekkoon ne nag avant ngay rukkoo la ko sa xel daj te mu nekkoon ca saar wa rek demal nga baa mu jaxaat saar wala place ba laaj su paree dara waru ca su fekkee fatiha ja la te fekk avant ngay rukkoo la ko sa xel daj demal nga baa mu xat jaxaat fatiha ja soo paree maanaam tegaat ca saar wa waaye bu julli nga jeexee da nga sujjoot da salaam ndax yokku nga jàng nga fatiha ñaari yoon léegi nag mi ngi jàngale ree ci julli moo tax mu teg ca ne euh, waman daxika ku ree fi salaati si julli batalat yàqu na julli ka julli kay ku ci ree julli ka yàqu na lii yonentu bi moo ko wax dafa mos di julli am genn kàmb gu nekk ci wetu kanamam benn waay bëgg a profité ñëw julli na muy doxee rek ne mala ne pëlëb ci biir kàmb gi saaba ya nag ña ko féete woon gannaaw yonentu bi di ko ree xam nga dafa am nit ñoo xam ne fu ñu gisee lu reeru rek foog ñu ree bi yonent bi sëlmalee rek ne ana ñi reexoon ñu ne ñun la mun a juglee ngeen baamu gi seen julli ga moo waral ree ku ko def ci julli julli ga yàqu na soo ko tayee yàqu na boo ko tayut yàqu na te ree di ko tay ci julli dafay jural kay ree lëndëm lëndëmi bàmmeel ëllëg yowmal qiyaama muy alqiyaamatu suxra nañ ci bàyyi xel kon moo tax mu man daxika ku fi saadi si julli la yàqu na sawaawun aji xamal kaana moo xam nekk na saa yéen di ak jamaj aw xaamidan baa muy aji tay ko moo tax sax mu tekke ne wala yadaxaku du ree fii salaatis julleem nga illa xaafilun ndare ku sàggan ku sàggan rek mooy ree ci julli mutalaa'ibun kay aji fontu waaye wal mu'minu ku gëm yàlla ida qaama bu taxawee li salaati jëm ci julli arada day dëdduloo bi xalbi ci xolam an kulli ma si wallahi ci lépp lu dul yàlla da koy génne ci xolam subhaanahu tudd na ma ak sellam wa taraka mu bahi duniya hadduna wa ma fiha ak lépp lu nekk ci hadduna hatta yahdura ba mu teewal bi qalbi ci xolam jalaalullahi màggaay ak yàlla subhaanahu tudd na ma ak selam wa azamatu ak màggaayam wa yartaid dana lox qalbuhu xolam ba wa tarhabu dana wegu ragal nafsuhu bakkanam min haybatillahi ngir weg yàlla jalla màgg na jalaaluhu ak màggam fa haadihi lii de salaatul muttaqina mooy julleeg ñu ragal yàlla ña kooku gis mu koy def caaxaan kat la fontu kat la ak gëm yàllaam ku lu néew la ak maanaam ak caay-caayaam ak caaxaanam maanaam lu bëree bëri la kon nag ku gëm yàlla du ree ci julli amoon na benn wali yóbbu yàlla boo xam ne dafa amee woon tànk maanaam jabet ñi war a dog tànk ba ba doom gi ne leen sama papa daal bu xasee nekk ci julli dootul yëgati dara waaye dafa bàyyi ba nga xam ne rukkoona ba sujjóot na muy tëralee tànk ba di sujjóot noonu rek la jël maanaam tànk ba dog ko yëgul ko sax waaye ba mu jugee foog ne moom magaat tànk ba bay taxaw rek ci la daanu door a yëg ne moom ndekki manqué na benn tànk yonentu bi bu daan julli soo koy jub da ngay dégg maanaam euh, dënn ba na muy riiree mel ni kaw dir gu ñuy toggee yàpp di bax ngir ragal yàlla kon nag yow boo demee ne yaa ngay julli am ak sa borom sa borom audience bi gën a màgg mu dëxal la ca yool bu rëy ne yaa ngi wax ak man nga di ma wax ma lay tontu amoo dara loo njukkale yàlla lu dul ree loolu mooy ñàkk respecté yàlla pire te buur yi àdduna yii koo ca demoon tey yaakaar ko ba mu tey woola audience waxuma sax ab buur waaye bu doon ministre rek wala ab gouverneur danga nga sol yére nga gën a fonk ànd ak moom toog buy wax nga jël sa nopp yi sànni ko ko doo nangoo sax ree foo toll maanaam yaa ngi ànd ak sa dignité ak sa personnalité di degee nag buur yi buur yi jàllar bi ku ne yaa ngay ree di jëfee fi caaxaan yooyu kon loolu ku bëri caaxaan rek koy def moo waral ree cig julli dafay jural boromam lëndëm ak bàmmeel yowmal qiyaama waaye wala chi adde dara ale di ko war fii tabassumi ci muuñ muuñ moom jéggal nañ la ko moo tax sa yonantu bi dundam lépp mosta ree ba xaqataay dafa daan muuñ rek sayyidun dihkuhu tabassumu wal mashyuhu naa wal wa nawmu ighfa'u loolu la ahmadu busayri yu wax mu ne sang la boo xam ne bu daan wax bu daan bu daan bu daan bu daan bu daan bëgg na ree day muuñ xëpp na sax mu muuñ ba nga gis sell ya ay yoon rek lañ ko compter nga gis sellam ya waaye bu daan dox tamit nànk lay dox di santir ne suuf si ci lañ ko bind su génnee àdduna ci lañ koy denc waaye nelawam tamit gam-gamal la waaye duutaan ku daan nelaw ba yandoor di xaran foo tollu dégg xaran ga xam ne tey mën ngaa dugg ci néeba lu ne nga def nga tëdd fekk moom du la yëg ndax moom bu daan nelaw ñaari bët yaay gëmm waaye fekk xol ba moom daanul nelaw ida naamatil aynaani wal qalbu lam yanami na xol ba du nelaw su ko defee maam alaaji Abdoulaye Niass ku bañoon xaqataay la comme mësa dégg ngay ree ba xaqataay dafa wax ne woowal leen ma ko mu ñëw mu ne ko ngaa jéggi siraat mu ne ko déeréet ngaa mukki ci safara mu ne ko déeréet ngaa mos dee ne déeréet ngaa dugg ci lëndëm ak bàmmeel mu ne déeréet dangaa dugg xaljaana mu ne déeréet mu ne ko yii yëpp nekk sa kanam looy xàqataayati nit ki kay bu bu xelaatee dee ni nexee ci kanamam xelaat bi maanaa euh, lëndëm ak bàmmeel ga xelaat ñaari malaaka ya xelaat bi maanaa euh, dekki ga fu mu war a téye téeréem xelaat maanaam peese ba jéggim siraat ma dëgg dëgg xelaat loolu kenn waru koo war a xelaat di xàqataayati waaye gis nga ko tubaab yi yëpp feex nañ rek ba suñ ngëm gi ñu koy gën di wàññi rek indil ñu ay film yu kenn xamul ñu koy seetaan ci télé bi yi ñu seet ñi ñi koy seetaan maanaam ci ci ci maanaam cinéma yi yii ñi koy seetaan maanaam ci théâtre yi kenn ku nekk jënd jalab kaset dugal sa biir di seetaan di ree rek sa xol gën di di di dee ndax noo gën di reexee sa xol day gën di dee ree dafay wowal xol su ko defee nag sa xol di gën di wàññeeku gëm yàlla rek nga nekk ca foog ne yaa dara su ko defee da nga dem di julli fekk julli woo danga def yu bari fekk defuloo ko ndax xol ba ba ko war a def ji dund neexatu fa yu ci bari jëmm yaay dox rek waay fekk xol ya dee nañ bu yàgg mu teg ci ne wa bukkaawul xaashi jooy ku ragal yàlla fi salaati julli muxtafaru lu jéggale la di jong ba ci kanam rek nga ragal yàlla jàng aaya bu raglu comme ni nga ko gisee ci imaamu Makka yi ku mel ni suday siyu ak ñeneen ña jàng ay aaya rek seen xel am luñ daj rek ñuy jooy yooya jooy moom jéggale nañ ko nga dégg ci na kon nag képp kuy julli jooy jooy luubu mooy daal xamadi ñàkk teggi hin yaru xat yi tax ngay jooy kooku moom jooy jooy jéggaluñ la ko day yàq julli ga waaye jooyu ku yàlla moom day yàq moom jéggal nañ la ko moo tax mu ne wa bukkaawul xaashi ay jooyu ku ragal yàlla moo dafarul luñ jéggale la bana wax ja wa man ansata ku cellantal li mu taxaddisi ñeel ku waxtaan xalilan lu néew falacia de dara àllahi di ko war képp koo xam ne da nga doon jul ba ci kanam dégg ab rajo muy am ñu muy tudd ñoo xam mel ni tàgge nga xaw a sànni sa xel wala nga am bi maanaa loo xaw a dégg di ko cellantal assi waxtaan sànni ca tuuti rek kooku maanaam jéggal nañ la ko waaye nag jël sa xel mi yëpp jox ko waxtaan wa ba xamatoo ci fi nga nekk kooku moom baaxut wa man qaama ku jug min rakka tey ne baxee ko ci ñaar rakka qabla juloo si njëkk muy toog fa in tazakkara bu ko fàttalikoo qabla an yufariqa njëkk muy teqalikoo arda suuf bi yedde yeeg ñaari loxo ya war ko ba tey ñaari bët mi rajax na dellu ila juloo si dem ci toogaay wala sugo desinal di ko wa in bu teqalikook suuf nag tamaadaat na continue walam yarjax bu mu dellu si bu julli nga jeexee wasaga dama sujjoon xabla salaami njëkk sëlmal wa in rajaxa bu delloo nag baadal mufaaraqati gannaaw ba mu teqalikoo wa baadal qiyaami ak gannaaw ba mu taxawee saahiyan ci aggi jamaj aw xaamidan mbaa moo ko tay saxat wér na salaatoo julleem ga waaye wasaga dana sujjoot baada salaami gannaaw sëlmal dafa boole ay masalaa dafa bëgg a wax ne képp ko xam ñaari rakkaa war a toog taaya nga fàtte ko bëgg a teqalikook suuf ba nga demee di bër bëri noonu waaye sa loxo yi ak sa bët woom yi teqalikoo ko ak suuf la sa xel daj ko toogaatal nga continuer taaya indi na ñaar rakka ya des gannaaw bi nga jógee bu paree dara warut ca yaa jéggal nañ la bër bëri yooyu nga def mu yëngatu ga comme teqalikoo ko ak suuf rek ci bët woom yaag loxo ya yëngatu ko dara newu ca jëggal nañ la ko mu ne nag su fekkee sa loxo ya teqalikoo naag suuf ak bët woom ya bul dellu siwaat continuel nga dem bu julli nga jeexee nga sujjóot xabla salaam xam ne wàññi nga toogaa yëpp digg ba ak taaya bi nga waroon a taaya avant ngay sëlmal ci ngay sujjóot xam ne da ngaa wàññi su fekkee ne nag yow dem nga sa loxo yi teqale ko suuf sa bët wóom yi nga dem ba taxaw waay waaye bul toogati continuel bu julli nga jeexee nga sujjóot xabla salaam muy avant sëlmal su fekkee ne yow da ngaa juum wala da ngaa réer jànguloo xàmmeehuloo te laajtehuloo nga far toogaat gannaaw bi nga taxawee ba pare nga far toogaat ba tey baax na julli nga wér na waaye nag bu julli nga jeexee da nga sujjóot lu ñu tuddee baax ba'da salaam kon su boobaa après seulement ngay sujjóot fii ndax yokku nga jug ba pare toogaat ba loolu yokk goog nga yokk loolu moo waral maanaam ngay sujjóot ba'da salaam kon nag ñetti masala yooyu moom la boole ci wax jooju su ko defee nag waman nafaqa ku wal fii salaate yi si julleem saahiyan di ak jamaj saget na si yooyu ba'da salaam yi gannaaw sëlmal wal bokkul ci julli boo ko tayee sa julli nga yàqu na moo tax mu bu nekkee amidan di ak tay ko batalat yàqu na salaatoo julleem nga xool sajaada bi ngay war a julli mu am suuf nga bañ ne su ma ci sujootee suuf ci taq ma wala nga gis melentaan ak yooyu nga ne naa ëf place bi ma war a sujoot sa julli ga yàqu na su fekkee yaa ko tay su fekkee tayuloo ko sujootal ba'da salaam muy après mal ndax dangaa yokk ndax wal ak wax ñoo xem bana wax jooja wa man sa képp ku tisooli fii salaati si julleem falaa la falaa yastaxil bu mu soxlaxoo bilhamdi ki sant yàlla kuy tisooli kay jërul ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin continuer rek la nga neexoon jëru ko waaye boo ko waxee tamit yàqu julli ga waaye dara waru ki tamit jéggal nañ la ko wa du bu mu delloo ala man ci nga xam ne sammatahoo ndokkeel na ko su fekkee dafa juum ba tax mu ne alhamdulillahi rabbil alamin benn waaye ne ko yarhamuka laa jarut mu koy del ne ko yaxfirullahu lana wa lakum jarut ko moo tax mu ne wa yaruddu wa bi maanaa wala yaruddu la woon bu mu delloo ala man ci nga xam ne sammatahoo ndokkeel na ko ba tey tamit buy julli wala yu sammitu du ndokkeel haati seen ku tisooli fa in hamida bu santee laaha yàlla fala shia dara daraal di ko war ku tisoo li ci julli lañ gënaloon mooy mu ñàkk rek sant yàlla continuer ca mbir ma continuer bu santee yàlla ne alhamdulillahi rabbil alamin ba tey yàqu dara jéggal nañ ko ak fu mu ko mën a fekk waaye nag yow ma ko dégg bu fa nekk naan ko ko yarhamukallah déedéet bu ko ko wax baxi ko mu continuer ci jullee ga bu ko delloo bana wax jooja wa man tasaaba ku bébbali fi salaati si julli saddana mëdd faahu gémmañam ga wala yan fusu bu mu li illa fii saw bi ci yéreem min xayri ixraaji xurufin ci lu duut génnee xaraf da ngay julli ba ci kanam nga bébbali jëlal sa loxo bi su ko defee bu dee ndeyjoor bi nga jël jëlal maanaam euh, biti ndeyjoor bi nga dëppee ko maanaam sa gémmañ gi su ko defee nag euh, bu fekkee nag maanaam bu càmmooy bi la su boobaa biti càmmooy ba ngay dëppee sa gémmañ gi ndax fuqaha dañuy wax ne loxol càmmooy mooy ndabal sobe te ndabal sobe li mooy biir gi moo waral biiru loxo càmmooy kenn du ci dëppee gémmañ ci bébbali su boobaa biti ga nga koy dëppee waaye bu dee ndeyjoor bi nag moom piir ga moom nga koy dëppee su ko defee nag nga bañ nag booy bébbali nga indiwaalee xaraf xaw am na ñoo xam ne bu ñuy bébbali sa ku leen jege dañ la xaw a dàq ca yuuxuwaale carrément loolu sax boo ko defee seytaane day kontaan moo waral kenn du bébbali def loola su ko defee nag soo naree tafli na nga jël tafli ya nga fompee ko sa yëre yi ndax yow tafli yi du sobe nit ki buy dundu lépp lu génnee ci moom lu dul maanaam ñaari génn waaye ci xanam ak wér ak yooyu ak baax ak yooyu ñoo cay sobe su ko defee waaye taflit yooyu mu mu ba mu mu mu jël ko euh, maanaam tafli ko ci euh, yëreem bi fompee ko ko bañ a génnee taflit ci xaraf ya ndax boo ne tëf rek ci taflit rek te fekk yaa ko tey julli na ndax loolu wax la su fekkee tayuloo ko nag da ngay sujjóot baax de salaam moo tax ñi bëgg boo nammee tafli jëlal taflit ya fomp ko ci sa biir yi sa kaw yëre yi wala sa kaala gi ndax loolu duhut sobe waaye nag bul génnee xaraf boo génnee xaraf ci fekk yaa ko tay rek julli nga yàqu na soo ko tagit baax de salaam ngay sujjóot moo tax mu a min xayri ihraaji xuruufin ci duut génnee xaraf banaa wax ja wa man sàkk ku sikk fii hadasin ci toj aw najaasati wala ci sobe fata fakkara mu xelaat fii salaat yi si julleem gi xallan lu néew su ma ta yàqana topp mu hóolu taxaarata ak laab fala shay'a dara li ko war da nga doon julli ba ci biir rek ngay sikk sàkk ne waa man est-ce sama njàpp li tojut wala aha kay yaakaar naa tojul de mu jigi sa xel daj ne déedéet tojul de yaa ngeeg njàpp pire lu mat sëkk xelaat googu nga xaw koo xelaat door a dellu si jéggal nañ la ko dara newut ci waaye nag boo xelaatee ba sa xel jox na la si njàpp la toj na julli gi nga nekkoon yàqu na demal nga jàppi haat su ko defee ñëw commencé waat julli ga ca commencement ba bana wax ja wa ma nil tafata ku gestoo fi salaati si julli saa yéen fekk dafa jamaj fala chia de danal di koy war gestoo nii rek fekk sa loos wee dem wax dëgg yàlla fekk tayuloo ko dara newut ca jéggal nañ la ko waaye nag wa intahamada bu ko tayee fa huwa moom makruhun luñ sib la di ku xas jàkkaarloog sa borom koy gestu waaye wa in istadbara bu dëddoo xiblata xibla yaa gestu ba dëdduwaale xibla bi ah kooku nag xataxa na dagg salaata julli ga julli ga yàqu na bana wax ja wa man salaa ku julli bi xariirin ci malaanam soy soy mooy suwaa yëri yu foor yooyu buur yi di mën a sol aw zahabin wala malaanam wurus aw saraka mbaa mu sàcc fi salaati sa biir julli ga aw nasara mbaa mu xool mu xaraman lu ñu xaraamal di julli sàcc sa bët bi seetaan ñeeñ tubaab yi di fóonanteeg def yooya wala ku sàggan nga xool awraam fa huwa moom aasin mooy na yàlla ci ñeenti masala yi waaye wasalaatoo julleem nga sayhatun aji wér la kon nag képp ku julli sol malaanam suwaa wala malaanam wurus wala nga jaaroohoo jaaroohoo wurus wala nga takk maanaam ceen ak wurus wala nga takk ceen ak xaalis ak yu mel noonu wala lambaag yooyu mooy nga yàlla ca def ga waaye julli ga moom wér na ndax lépp loo xam ne dañ la koo terewoon ca biti julli soo ko defee ca biir julli tamit dañuy jàpp ne bàkkaar bay gën a yokk waaye yàqu julli ndax boo seetee sol malaanu suwaa tere nañ la ko ci biir julli ak biti julli jaaroohoo jaaroob xaalis wala maan maanaam jaaroohoo kon jaaroob lu ëpp benn jaaroob xaalis ñaari dërëmi yoon moo xam ñetti jaaro nga takk wala lam wala ceen loolu lépp dafa xaraam tere woon nañ la ko ca biti julli ga kon boo ko defee ci biir julli tamit dafay da gën a yokk rek xar mi kawar ci lu xaraam waaye yàqu julli ga naka noonu tamit wala nga sàcc xam nga sàcc tere woon nañ la ko ci biir julli rawati ci ci biti julli rawatina biir julli nga sigoot ak waa ji rek poosam 10 000 francs wadd ci rek maanaam nga jël ko toxal ko dugal sa poos ah def nga lu xaraam de waaye yàqu julli ga su ko defee nag wala nga xollu xaraam xollu xaraam ba nga julleegut lañ la ko tere kon bu fekkee dangaa julli def ko tamit da gën ngaa xam lu ci lu gën a bon rek waaye nag yàqu julli kon nag waman salaa ko julli bi haririn ci malaanam suwaa aw sahabin wala malaanu wurus wala mu jaaroohoo jaaroobu wurus wala mu takk ceen ak wurus te fekk góor la laa wax buy jigéen moom dara newut ca wala mu takk lamab wurus wala mu takk maanaam lu hëpp benn jaaroob xaalis boo xam ne ñaar dërëmi yoon la yëpp bu ko defee aw saraxa mbaa mu sàcc fi salaat ca biir julli ga aw nasara mu xool mu xaraman lu ñu xaraamal fa huwa moom de aasin mooy na yàlla lim def bon na lool waaye wasalaatoo julleem ga sayihatun aju wér la